fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu allahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alhaadi walxamsiin kon ñu ñëw fi nga xamante ne ni moom la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu gin ba léegi newoon ci buntu bi nga xamante ne mooy arrajaa wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'alanaa minhum wa ja'ala al-jinaana ma'waahum wa maskanahum amiin ñu ne woon xadiis Seydina Abu Naji Amr ibn Abasa as-Sulami radiyallahu anhu di xadiis numéro quatre cent ñëwoon nañu nag tey inshaa allahu taala la war a jeex walillahi alhamdu wal minna ñëwoon nañu ba àgg fi mu wax ci wàllu jàpp ni nga xamante ne ni nit ki bu jàppee ay la mu raxas bakkaar ya mu defa ci cër boobu la day rot di wàcc ba ni muy àndeeg li nga xamante ne mooy toq ya na ndox may génne foofu lañ yemoon biñ ci ñu jëwoon gis mooy summa yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayni illa xarrat xataaya rijlayhi min anamilihi ma'a al mu ne bu raxasee li nga xam ne mooy ay tànkam ba ci déjjoor yi lu dul ne dina nekk loo xam ne day rot eh, xataaya rijlayhi bakkaar ya nga xam ne moom la doxe woon moom la defe woon ak ay tànkam min anamilihi jaar ca la nga xam ne mooy e, e, e, baaraam ya léegi nag ca cat ya maal ma ànd ak ndox ma na muy wàcce léegi bala ñu continuer al imam an-Nawawi am na lam indi woon ca gannaaw moo li ma la waxoon bi wees hadis bi dafa gudd léeg-léeg lam wax ci suuf da ngay jekki rek fàtte koo xool al imam an-Nawawi rahimahullahu taala Eh, ginnaaw bi mu waxee ci bayna qarnay shaytaan comme niñ ko gisoon bii weesu mu ne nag wa qawluhu yuqarribu wadu'a maanaahu yuhaddiru eh, wala yuhdiru yuhdiru almaa alladi yatawadda'u bihi mooy le fait que nit ki yuhdiru day day teewal day teewal almaa ndox mi nga xamante ne nii yuhdiru al-maa alladhi yatawadda'u bihi ndox mi nga xamante ne moom lay jàppe da koy teewal loolu mooy eh, yuqarribu wad'ahu léegi mu ne wa qawluhu loolu gisoon nañ ko ñu gisoon la bare mu ne wa qawluhu kanta wax ji yonent bay saar saam ne illaa xarrat xataayaahu lu dul loolu xarrat xataaya mu ne huwa bil xaa'il ay saqatat mooy bul wax xarrat de illaa xarrat Ah, xaa bi nga xam ne daa too am tomb ah, mu ne ay saqatat mooy li muy tekki mooy rot na mu ne war a waahu baaduhum am na nag lenn ci boroom xam-xam yi daal di koy soloo jarat bil jiimi u lieu ñu ne xa tomb bi ci kaw ñu def ko ci suuf muy ja mu ne loolu nag wa saxiixu bil xaa li nga xam ne mooy li wér mooy riwaay yi nga xam ne xarat la def wa huwa riwaayatul jumhuur mu ne te lool mooy ñi nga xam ne jumhuur ñi soloo xadi téere yi téere imaam muslim bi di ko jokkalante ñoom nii lañu ko soloo te lool mooy ñi ëpp lool mooy li gën a dëgër mu ne wa qawluhu fa yastanfiru ay yastaxriju ma fi anfihi mu ne wax ci wàllu bakkan bi bu dee dafa alhamdulillah yastanfiru mooy jël ndox mi këcc ko hmm? yas no no mooy génne ko voilà mooy génne istanshaqa mooy xëcc yastanfiru mooy génne mu ne ay yastaxriju day sàkku génne génne maa fii an fii ndox mun dugaloon ca biir bakkanam yi min ada ci ay lor noonu lay génne bakkaaram ya ak tamit lor yi nga xam ne ñoo ci nekk ca biir xayaashin ya ca biir mu ne wan nasra mu ne toroful anf waaw manta mooy istansara eh, sàkku génne la nekk ca biir mooy la nekk ca nga xam ne moo nekk ca paxu bakkan ya mu ne an nasra mooy toroful anf kon lii la indi ca li nga xam ne ci la jeexe li nga xam ne moom lay wax yi kàddu yi nga xam ne baat yi nga xam ne gis na ne jar nañoo leeral ci hadis bi léegi nag ñu war a continuer fii ñemoon kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalaam daal di wax moom Seydina Amr ibn Abasa ci wàllu julli waaye ci wàllu jàpp mu ne ko nag fa in huwa qaama fa salla ay tax nañ la sànq fi ñemoon ah thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayni illa kharrat khataaya rijlayhi min anamilihi ma'a al-ma' léegi foofu li ci tegu la ñuy jël tey mu ne fa innahu qaama fa salla bu dee nag dafa jóg jaam boobee doon jàpp def lii la fa hamida allaha mu sant yàlla wa asna alayhi bàkk ko wa majjadahu ah wax wax yu rafet kañ borooma wa majjadahu mu kañ ko màggal ko billadi huwa lahu ahl yi nga xam ne mooy borom bi lool la yelloo waaw ci turam yi waaw comme boo jàppee ba pare yi nga xam ne moom la ci yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale allahumma ij'alni min at-tawwaabiin waj'alni min al-mutatahhiriin ah wax wax yi nga xamante ne moom la eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale ci wàllu ki nga xamante ne nii daa jàpp waaw nga xam ne bu jàppee ba pare daal di wax baat yi nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, yi yonent bi alayhi salaatu jàngale loolu de mu ne bu ko defee ashhadu bu ne comme lam jàngale xadiis Seydina Omar bi te Uqbatu ibn Aamir jëlu ko ci moom al-Juhani radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yusbighu al-wudu' moom lañ looloon amul kenn ci yéen koo xam dafa jàpp fa yusbihul wudu mooy mu matal njàpp mi mooy kamaa amarawullaa summa yaqulu ginnaaw gi ma ashhadu an laa ilaha illa allah naa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika la koog mooy hamidallaha wa asna alayhi wa majjatahu mooy maa ngi seede ne anna muhammadan ke seydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam abduhu ndawam la wa rasuluhu te tamit mooy ndaw euh, jaamam la nda ndawam la illa futihat lahu abwaabul janna lu dul ne ko ubbil bunti ajjana yi imaamu tirmidi mi ñu nekk moo ko solo imaamu tirmidi it solo na ko da cee yokk foofule allahumma mooy li ñu wax sànk bi ñuy tàmbal allahumma ja'alni min at waj'alni min al-mutatahhirin borom bi yàlla nag ma def ñi nga xam ne ay tuubaakoon lañu dañuy dem lu saa su ne ci yow waj'alni te nga boole ma min al-mutatahhirin ñi nga xam ne saa su ne dañuy sàkku di laablu ci yow jëm ci yow ngir nga laabal leen ci bakkaaru tilim tilimu biir yëg biti kon nag loolee moom la yeneen bi alayhi salaatu salaam di wax ak façon yi nga xam ne ak yeneen yi nga xam ne moom la jàngale mooy fa hamidallah wa asna alayhi wa majjadahu billadi huwa ahla te loolu mooy yi ci gën mooy li nga xam ne moom la yonent bi saa saam jàngale comme yi ñu wax nii waaw mu ne wa farraga qalbahu lillah xolam bi mu dindi ci leneen lu du yàlla wéetu lépp ndax kenn waru faa xaj ku dul ak boroomam tabaaraka wa allahu akbar ah loo hmm? xolam bi lépp mu mu jubal ko ci boroomam Allahu akbar lépp ndax foofu rek la boroom bi xajoo addina yi asamaan yi suuf yi xajoowuñ boroom mais nag xolu jullit bi yàlla ah mooy nag da nga fay dàq kullu sharik lépp loo xamante ne nii mooy eh, ak bokkaale la ak lu ñuy bokkaale foog mu set ci sa xol bi waaw nekk koo xam ne di jublu ci sa borom aljamu ala allah jublu ci boroom bi ci géeju borom bi mi nga xam ne moo la sóob ci géej yi nga xam ne ñoo la sellal bi nga fetee wecc nag ci jàpp gi nga def nga taxaw bàkk ko kañ ko moom mi nga xam ne moo la ko defal ci dul dara ci gëneelam képp nga pare nag ngir recevoir sax xol bi nag al anwaar leer yi nga xam ne moom la borom bi dokkil koo képp koo xam ne setal na la ba nga set ndax bool la nga cee def dara danga koy raxas waaw bool boo xam ne daa taq fay <laughs> wax lu la neex yow di nga jël bool boo xam ne dafa tax nga ñëw rek def ci cere déet dalay xëjamal sa cere ji boo mooy da koy raxas ba mu set waaw boo mooy sax fomp teg ci waaw daal di tàmbalee cee def yu am maanaa yi nga xam ne moom nga bëgg nit ki nag bu ñëwee ba jàpp mooy ah borom bi setal na ko ci bàkkaar yi léegi nag at taxal at at taxalli mooy summeeku na ci jikko yu ñaaw yi summeeku na ci bakkaar yi di xaar nag wurudul anwar leer yi nga xam ne moom la borom bi dotti nag ci xolu koo xam ne da koo def ngir borom bi nga jublu nag ci julli nag muy nag fa nga xam ne mooy bihaarul anwaar mooy dëgg dëgg markazul anwaar muy julli nag nga jublu foofule allahu akbar borom bi di la ko dottil moo tax ngay bàyyee sa bopp sa borom waaw bu fa nekk di jéema waaye fexe Eh, lii may jàng may xam lu ne baax na mais loolu benn niveau la loolu du gën a mat mooy bàyyeel sa borom mel ni sa borom ay jàng ndax moom moo leen bind ak li ngeen di jëf waaw yow ngay taataan wa ida qara fa ida qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana ji bu ñu ko jàngee waaw fa ida qara'nahu fattabi' toppal qur'ana yow nekkal rek topp di déglu waaw xaar mbir yi thumma inna alayna bayana ñun borom bi ñun ñi dara warul ñoo warloo leeral ko yaatal ci sa dënn leeralal la ko Allah kon nag mu ne yonent way saa ne ma kon bu defee lii wa farraga qalbahu lillah mu setal xolam lépp lu dul yàlla mu dindi ko ci ngir borom bi illa nsarafa min xati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu umma lu dul ne dina jóge ci nekkam di noonee ci ay bakkaaram comme li nga xamante ne nii nag ko yàlla yaayam jurówoon waaw na ko yaayam jurówoon mooy day set ci mboolem xam nga borom xam-xam yi fii nag ñu bari dañ naan non bakkaar yi mooy bakkaar yu ndaw yi ah <laughs> te gisoon nañ ko ndax ñoom dañuy gis yeneen xadiis yi ah as-salaatu ila salaat biñ gisoon fee wa ramadan ila ramadan wal jumu'a ila al jumu'a mukaffiratun ma baynahunna majtunibatil kaba'ir waaw julli ba julli waaw farat euh, diggante tisbaar ah, tàkkusaan timis gée fajar lool day effacer li nekk ci diggante bi fekk nit ki mu ngi moytandiku bàkkaar yu mag yi loolu wax ñu bari di wax lool mais wallahu taala alam dara dàqul que ne bàkkaar yëpp sax lay effacer parce que ngëneelu borom bi daa yaatu waaw waaw ngëneelu borom bi dafa yaatu te lii yonent bay saar saa wax amul benn benn benn lum ci seppe amul dara lum ci excepté mooy le fait que que hayati yi lu dul waa ji sarafa day wéy day jóg min xati'ati yi summeeku deñ ci ay bakkaaram que hayati yi kenn ni nga xam ne yawma waladatu ummu bés bi ko boroom bi ko yaayam juree mooy ba muy ñëw indiwul benn bakkaar noonu lay sete kon kooku mooy bakkaar yépp ay wadd loolu tafaddulullah la lu yàlla moo ko def ci li nga xam ne mooy jëf ñii ndax yërmandeem gu rëy gi mu defal xeet yi kon nga am yaakaar ko yow jàppal kama amaraka Allah te loolu ni koy mane nag mooy nga jàngi nag ni ko yonent bay saa saam jàngale ak alquran te tamit boo koy def nga mel ni yonent bay saa saam di dund lool di gis muy jàpp ngay def waaw comme ni ko salaf defe waaw waaw abul minhal bi ñëwee dafa laaj yooyu sa nu salaama waaw mooy laaj yooyu ñoo am solo laaj li nga xamante ni moom la yonent bay saasaam doon def nga defe ko noon di ko teewloo noon nee moo tax mu ne kama amaraka Allah boo ko defee boroom bi ci ngëneelam du jeex ay trésor la dina la simpil say bakkaar def lii hamidallaha wa asna alayhi wa majjadahu sa xol yëpp nga bàyyee ko sa borom lu dul ne da ngay simpeeku ba set ci sa bakkaar yi kookee kem ni nga xam ne noonee la ko boroom bi daal di noonee la ko ndayam daal di woon jóge allah te loolu jokkul waaw moo la wax xadiis Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan waaw bi nga xamante ne nii ci la nettali njàppam gi nga xam ne mooy njàpp yonent mi salaam mu ne yeneen tubaab saa saam nee na képp koo xam ne jàpp na comme sama jàpp gi ba pare nga jum nga jàpp nga julli ñaari rakka yoo xam ne doo ci waxtaan ak sa bopp lu dul ne dina génn ci bàkkaaram yi da lu dul ne dañ koy jéggal bàkkaaram yépp mook lii wayam boroom xam-xam yu bari di wax loolu ne non yu ndaw yi la mais insha allahu taala mooy ni lépp la waaw loolu lan mooy tere mu nekk lépp dëgg la xadiis yi lay wax mais bii lii lay waaw te fadlullahi ala nnaasi la azim wallah waaw oh gëneelu yàlla ci jaam yi lu yàgg lu matale la waaw lu matalee matale matale la te jëf ju ndaw mën na la cee defal loo xamante ne nii nit ñee gis ne lii dañoo dafa ndaw dafa tuuti du dara xanaa yonent bay saa saa waxul woon ne jaam bi dina def jëf joo xam ne min ridallah min ridwanillah lu koy may ngërëmu yàlla loo xam ne laa yulqi laha bala gis nañ ko fan yee du ko sax bàyyi xel boo xam ne ci lay amee ngërëmu yàlla lii nag moom mooy nag da nga bàyyi xel yow bu dee jëf ju mel noonu la wax wax rawatina lii nga xam ne farata la borom bi na la def moo tax man li ma gin a sopp ci sama jaam mooy li nga xamante ne moom laa ko farataal waaw <laughs> sama jaam maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi aw mimma aftaradtu alayhi sama jaam borom bi hadiisul qudsi bi du ma jéem a jegeñ lu lu gën li nga xam ne moom laa ko farataal lool am na yuñ ci gutoon dinañ ci gisaat ci ci bunt bi ñëw juste bi kon nag lii ngëneelul yàlla la gu màgg màgg màgg boo xam ne ci lay repêché jaamam yi bëgg ñëw leen sama bunt ngi ubbeeku ne ñëw leen sama bunta yërmande yi kon am leen yaakaar bu leen kenn désespéré woo la taqnatu min rahmatillah ñëwal nangoo fóotu nangu sama ndox ni may fóote sama jaam yi muy ndoxu alquran ak sunna ñëwal dugg ci waaw ñëwal nangu tee dugg mul ne noo man taq naa taq boo xam ne moo lii du jariñ dara quoi nit ku tilimay sangu ah. sangu ki mu gën jariñ mooy ci tilim waaw waaw alquran ak sunna bu dee ne gudu pour ñi nga xamante ne nii ñooy borom bàkkaar yi mais pour ñan la bu dee ne borom bàkkaar yi ñoom waaw abu nawaas lu <laughs> moom la ma abu nawaas moom la wax fan yi bu dee ne du pour ñooñ mais pour ñan la yërmande yàlla yi bu dee ne mooy eh, pour ñi koy jaamu kese te duñ def bàkkaar kese mais ñi koy jaamu nag ñii def bàkkaar ñoom kan la leen di bàyyil borom bi ku mu leen di bàyyil ah kan la leen di bàyyil kon nag loolu lu réeréeréer la muy ñëwal nangul ndox mii nga xam ne ci daay yi lay gis ne ndoxum njàpp la ndox mi ma tànk fii muy maa ut tahuur ak tahuur maa ut tahuur bi ah maa ut tahuur ah bi nga xamante ne moom laay jàppe tahirun mutahhir laab tey laa balaati waaw may xamal ne nag aywa dugg ci noo ko boo ci laalee rek fépp fu mu jaar bàkkaar ba mu jege da koy dindi ba mu laal da koy dindi noonu ngay set alquran noonu nag la lay def ci biir wa siyaabaka fa tahir bu dee ne yii ndox mii di def lii waaye alquran nu muy def kon ak sunnaa yonent ma lay saab saab kon nag mu ngi noonu kon nag laa taqnatu yéen sama jaam yi laa taqnatu min rahmatillah bu leen am benn ñàkk yaakaar ci li nga xam ne mooy eh, eh, yërmande yàlla ah. mukk mukk bu ci am benn benn benn ñàkk yaakaar waaw mu ngi noonu bu la kenn désespéré woo ndax borom bi la fa la ne fa moom jaamam yi kese la ko utal waaw jaamam yi kese te kenn la ci génnewul te nangu kenn ne la bokkoo ci loolu bu ko nangu bu ko nangu déedéet bu ko nangu Allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu fadlullahi wallahi ala ibadihi la azim waaw ngëneelu yàlla gi mu dotti ci jaamam yi dafa yaatu dafa màgg léegi lii nii la Seydina Amru ibn Abasa nettali jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam il nga ni mu neexe xadiis bi mu ne imaamu Nawawi rahimahullah ah imaam Muslim bokk xadiis bi di continuer mu ne xadiis bi fa haddasa Amru ibn Abasa bi haadha al-hadiis Abu Umaamata saahiba rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhuma abu umaam bul fàtte ne ca càllale bi bi ñuy tàmbale wax nañ la riwaayatu saxaabiyin an saxaabi waaw ab saxaaba moo ko jëlee ci saxaaba muy Seydina Abu Umaama Sudayy ibn Ajlaan al-Baahili moo ko jëlee ci Seydina Abu euh, Najiih euh, Amr ibn Abasa radiyallahu anhuma bi mu ko xadiis bi mu ne fa haddasa mu nettali xadiis bi Amr ibn Abasa Seydina Amr ibn Abasa daal di koy nettali Abu um, Aba Umaama saxaaba boobu bi Sudayy ibn Ajlaan di saaxibi rasul saaxiba rasulillah saxaabaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais Seydina Abu Umaama mu ngi doon dóor a dégg lu mel nii fa qaala mu ne lahu ne ko Abu Umaama Seydina Abu Umaama ne Amr ibn Abasa yaa Amr ibn Abasa unzur maa taqul fii maqaamin waahidin yu'taa haadha ar-rajul mu ne ko Amru ibn Abasa seetaatal li ngay wax est juumoo parce que affaire bi dafa rëy moom laa lay wax nii <laughs> nga la mooy xoolal jàpp gi ñuy xeeb léeg-léeg ku xamul di ko xeeb jàpp ne du dara léeg taf taf kii léeg boo ko def bu baax ci bàyyi ndekk boo ko defee ni mu ware xoolal lii lépp dinañ sëpp bi ci say bakkaar comme ni nga xamante ne noonu la la sa waajur wu jigéen jure woon nga sete noonu selle noonu mu ne ko mi Amr ibn Abasa doo seetaat li ngay wax ah fii maqaamin waahid ci benn taxawaay njàpp ko waa ji def def lii nii yu'ta hadha ar-rajul ñu jox waa ji nii téewal yii yëpp ah fa qaala Amr waxu ko ngir ne ko mooy ci is ko wax na dëgg non mooy mbir mi mooy li xewoon keroog li Seydina Umar ibn Abdul Aziz waxoon Shurayh ki Shurayh euh, euh, Abu Burda parce que Shurayh juge la <laughs> bi may wax dama xalaat ne juge dama xalaat ne Shurayh lépp Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum keroog bi mu nettalee hadith bi ñu fi gisoon Amru kii Seyna Abu euh, Amru kii euh, xalifa bi euh, Abu Burda yow est-ce que moo la nettali lii mu ne ko waaw nee na mu xam ne loolu la waaw mooy bi mu naan yéeféer yawmal ah <laughs> ah dañuy jël dafa mooy xadis numéro quatre cent trente-deux ida kaana yawmu alqiyamati dafa'a allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqul hada fataakuka min nar aw min annar waaw waaw mu laaj ko ne ko yow lii sa bàyyi la ko wax waaw Abu Muusa moo ko nettali mu ne ko waaw mu xam ne dëgg la kontaan ndax xabaar bi dafa rëy yaakaaru ko woon loolu moo dal Amru ibn Abas ah kii kii Seydina Abu Umaama al-Bahili radiyallahu anhu mu ne ko ah li yow ah, mais benn bërëb yu toll nii sintu ko ci ay bakkaaram nii ah fa qaala lahu léegi nag fa qaala Amru Amru topp Seydina Abu Umaama ne ko Aba Umaama laqad kabirat sinni wa raqqa azmi waqtaraba ajali wa ma bi xaajatun an akdiba ala allahi wala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam law lam asma'hu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa marratan aw marratayni aw thalaathan hatta adda sab'a marrat maa haddathtu bihi abadan walaakinni sami'tuhu akthara min dhaalik <laughs> kuy wax lu la wóorul ku la laaj nga nga panique waaye kuy wax lu la wóor même bu fëkkee xelu ña koy wax du tee nga ngay wax nga man ci am lu leer jox leen ci lu leer moo tax Seydina Amru ne ko yaa Aba Umaama na koy Abu Umaama laqad kabirat sinni man de samay fat samay at avancé na man nekk naa man moo xam ne li ma dese dem alaaxira moo ma gën a jege li ma weesu waaw wa raqqa azmi sama yax yi yi dëgëroon bi ma nekkee ndaw léegi nooy nañu mooy commencé nañu nekk ma nekk ci mag la ma manoon ca ndaw manatuma ko sama koor ci boppam mayetuma sama yaram mayatuma may attan ak di def yenn yi manatuma ko waaw ndax sama yax dëgëratiwul noonu waqtaraba ajali te nag sama dëxal bi ma yàlla dëxaloon ne ki laay faatu jege na loolu man am naa ci am naa ci yaqin leer na ma waaw sama dëxal sama rendez-vous sama borom bi muy jël sama bakkan ma dellu fa moom wa yawma turja'una fii ila Allah loolu jege na ci man abu uma man man amru ibn abas lii lépp nag bi ma la ko waxee mu leer wamaa bi xaaja ma nekk ci jamono ji jamono ji nga xam ne ci la sama lépp terminus laa nekk sama dund waaw maa ngi jege sama maghribu umri waaw sama maghriba umri sama crépuscule de ma vie may waaji génn àddina hmm? ban aajo aw ma benn aajo an akdima ala allah may wax ci yàlla di waxal yàlla lu amut dépassé naa foofu aw ma ci benn aajo xam naa ne bu may faatu te léegi ma faatu moom laay gis moom laay dajeel wala ala rasulillah déet aw ma benn aajo xanaa da di waxal yonent bi alayhi salaatu salaam ndawul yàlla li nga xamante ne ni moom la boroom bi yónni ci ñun ma koy waxal lu dul noonu di ko créer ay wax mu ne ko nag law lam asmaahu gis nga lii ma la nettali nii du bés ba ma fa ñëw kese ba may dóor a gis yonent bi alayhi salaam laaj ko ko laa ko dóor laa ko boobu laa ko dégg ci moom ci laa ko gëj dégg ci moom mukk bu dul woon ne dégg naa ko min rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam illaa benn yoon aw marratayni wala ñaari salaatan wala ñett hatta adda sab'a mu ne dégg naa ba juróom ñaari yoon sept fois dégg naa ko lu ëpp ci moom bu dul woon loolu ba ma am ci lu leer yonent way sasam du bés ba ma ñëwee fekk ko Medina ne sa xam nga ma mu ne ma waaw wax ma lii diggat naa ko ci moom lu ëpp sept fois bu dul woon lool maa haddastu bihi abada doonu ma ko woon nettale mu ko moom tamit amaana li day Seydina Abu Umaama mbir mi dafa neexoon ci moom ba mu jotee xabaar bi waaw ba mu ko jotee dafa neexoon ci moom muy leerlu saa su ne ko répéter mu ne budul woon loolu maa haddastu bihi abada kononte kon doonu ma woon nettali lii ma yonente ma wax ba faw mukk walakinni waaye man Amr ibn Abasa sami'tuhu dégg naa yonente bi alei salatua min zalik lu ëpp sept fois dégg naa ko ko juróom ñaari yoon muy wax lii waaw loolu nag boobu <laughs> la xadiis bi yépp Seydina Amr ibn Abasa comme l'imam Nawawi wax mu ne lii ku xamul man nga jàpp ne hada al kalam qad yustashkal min haythu inna zahirahu annahu la yura la yara tahditha illa bima sami'ahu akthar min sab'a min sab'i marrat wa ma'lumun anna man sami'a marratan wahida jaza lahu riwaya bal tajibu alayhi idha ta'ayyana laha wa jawabuhu anna ma'nahu law lam atahaqqaqhu wa ajzimu bihi lama haddathtu bihi wa dhakara al-marrat bayanan li surati haalihi waaw wa lam yurid anna dhalika shart wallahu a'lam al-imam an-Nawawi mu ne wax ji mën naa andi benn euh, lënt lënt kene boo dégloo kon da ngay jàpp ne mais Amru ibn Abasa kon moom dafa jàpp ne bala ngaa nettali ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara il faut nga dégg ko minimum juróom-ñaari yoon waaw ndax nee na bu dul woon ne dégg naa ko lu ëpp juróom-ñaari yoon doonu ma ko woon nettali ba faw loolu lay wax mu ne te te xam nañu ne que ne képp ku dégg ci yonent bi alayhi salaam benn yoon kese kooku mën naa nettali lam dégg ci moom mu ne bal am ba de sax léeg-léeg day war bu dee ne xam-xam dafa bokk xam-xam yi nga xam ne manu ñàkk xeet yu xam ko tam moom la ko yonent bi alayhi salaam xamaloo même bu dee benn yoon day nekk farata. xat man ki koo kële mu nekk ko waaw mu ne nag kon lu tax kon Seydina Amr ibn Abasa di wax juróom-ñaari yoon ne bu ko matul woon wala lu ko ëpp doonul woon nettali mu ne li mu ci jublu rek lenn la ah, tonton mooy ne wax jii ma la nettali yow Abu Umaama man Amr ibn Abasa radiyallahu anhu bu ma ci dëgg bu ma ci amul woon tahqiq leerlu ko ci yonent bay saa saam dégg ko dégg ko ba am ci lu leer man cee dogu ne lii la ma wax. kononte kon bu ma amul woon loolu du ko nettali léegi mu ne maraat yi mu tudd di leeral loolee loolu xaal boobu lay leeral waaye tekk ñu ne charte la pour nga mën a nettali xadiis il faut nga dégg ko juróom-ñaari yoon mooy Seydina Abu Umaama Seydina Amr ibn Abasa da koy leeral que man lii ma la wax du dama juum du damaa nekk mag xaw a naax wala defe defele wala juum wala yu mel noonu wax waaye it xaasa li gën a garaaw mooy di waxal yonent waaye sa sa bi waxal borom bi lu amul loolu dépassé naa foofu te xam naa ne bu may génn sama jajeek saa borom jege na waaw gis nga salaf yi niñ meloon lii lañ la wax jamono jooju ne la la confiance n'exclut pas le contrôle Seydina Abu Umaama nga foog ne gëmul ji muy wax mooy mbir mee neex <laughs> mbir mee neex xanaa xamoo Uqbat ibn al-Juhani hadis bi ñu la doon wax sànq hadis bi ñu la doon wax sànq nee man bi ma ñëwee yonent may saasaam dama koo fekk moo naan ma min muslimin yatawadda'u comme yii Seydina Amru ibn Abasa li mu ko wax fii la amul benn way ngëm yàlla way wommatul yàlla boo xam ne dafa jàpp fa yuhsinu wudu'a murtaaral rafetal wudu'a mooy isbaax mooy matal ko comme ni ko yàlla ni ko yàlla digalee mu matal ko ak jàppam summa yaqumu ginnaaw bi mu jóg fa yusalli rak'atayn mu julli ñaari rakka muqbilun alayhima bi qalbi moom la wax ci Abasa sànq mooy ah mooy mooy bi ne moom Seydina Amru ibn Abasa fekk waa ji mu ne Yonent bi saa saa ne xol bi nag da koy jë ci génn lépp loo xam ne du yàlla lépp lu dul yàlla waaw lépp lu dul yàlla da ko ciy génne loolu lay wax nii waaw. waaw ah moom la ne wa majjadahu fa salla fa ida huwa qa'imun bu dee nit ki daa jóg bu jàppee ba pare fa salla mu julli fa hamida allaha mu sant yàlla wa asna alayhi mu bàkk wa majjada kañ ko billadi huwa lahu ahl li li nga xam ne moom borom bi tabaaraka wa taala mooy la eh, eh, eh, la yellu ca moom wa farraga qalbahu lillahi ta'ala te julleen jooju mu doon def xolam bi yépp moom la sayyidina Usman ci xadisam bee walam yuhaddis bi fiihima nafsa ñaari xadisam yoo ñaari julleen rakkaam yoo yële waxtaanu ci boppam lu dul ne dinañ ko jéggal bàkkaar fii ci Amru ibn Abasa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne illa nsarafa min xati'atihi ka hay'atihi yawma waladatu umma lu dul day génn ci bakkaaram yi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ndeyam jurówoon mooy mu set ci lépp taqu dara ndax mu mukallaf defagul luñ koy toggi jëf ba muy am bakkaar léegi loolu la Seydina Amru euh, kii Uqbat ibn Amir loolu lay wax ne man yonent bi saa saa ba ma ñëwee <laughs> ma toppatoo sama sama gëléem ya ba ñëw ndax sama tuur la woon ndax dañ doon awante an naw ba fii fii fii fii fii utu xel xam-xam xam-xam <laughs> nee na bi ma ñëwee maa ngi bi saa saam dama ñëw fekk am na lu wax mais man li ma ci fekk mu ne ma min muslimin amul benn way wommatu yatawadda'u boo xam ne day day jàpp fa yuhsinu wudu fa yuhsinu wudu'ah mu rafetal njàppam summa yaquum ginnaaw gi mu taxaw fa yusalli rak'atayn mu julli ñaari rakka muqbilun alayhima bi qalbihi wa wajhihi jàpp mooy jublu ci boroomam mooy mufarrighun fële ah ci xolam ak lépp boroomam jublu ci julli ñi dëgmal xalkamanam ak xar xolam ak xar kanamam mooy léppam wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda mu ngoog léppam direct sokku ci géeju boroomam illaa lu dul wajabat lahul janna moom noo mee war na ko àjjana xam nga bii <laughs> mooy lële rek ku ñu jéggal say bàkkaar nga mel ni sa sa sa nday ni la juróom kooku ban bàkkaar a ko toog koo àjjanay dem fii nag mu ne àjjana xam nga bii sax xanaa bu omaama bu déggoon bii moom <laughs> ah léegi xaala Seydina Uqba nee na fa qultu ma ne maa ajwada haadi ay way lu gën a neex lii way ay way lu gën a excellent lu gën a très bien way yi yoroon dama lay saam saama wax ka baax way mu ne fa ida qaa'ilun bayna yadayya yaqul am ku nekk sama kanam ku jóge ne di wax naan ma allati qablaha ajwad xamal ne bi nga fekkewul bi ko jiitu bi mu njëkk wax moo gën a neex waaw mooy ci nekk ci ginnaaw nee na wax gën koo xool ma gën a xool mais kii la koy wax noonu mu bi ma xoolee ah ma gis ne muy Umar radiyallahu ta'ala anhu waaw mu ne ma xam ne ah kon kii mooy wax lool mu nee na bi mu ñëwee mu ne ma inni qad ra'aytuka ji'ta anifa man Omar de gis naa la ne yaa ngi door a dikk yow léegi nga dikk mooy da am loo tardé waaw doom malaan la nag bi jiitu moo dàq mooy lan mooy lan xaala mu ne yonent bi saa saam xam nga lu wax ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yublighu aw yusbighu al summa yaqulu ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illaa futihat lahu abwaabul jannati samaaniya yadxulu min ayyihaa shaa min ayyihaa shaa allah Seydina Omar ne ko gis nga lan la wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damoo dàq bi nga fekke yow julli gi la wax julli joo xam da nga koy sóobu ci sa borom concentré wu toroxlu ngir sa borom ah <laughs> bala la cee xinza ba ba am na bu gën a neex boobu nag <laughs> mu ne yonent way saa saam wax na yow boo xam ne fekk woo ko nee na amul kenn ci yéen koo xam ne day jàpp mu jotale benn fa yusbiru mu matale al wudu a njàpp gi ginnaaw ba mu baree mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wa anna muhammadan te Seydina Muhammad da sallallahu alayhi wa sallam abdullahi jaamu yàlla la wa rasuluhu ndawam la illaa lu dul futihat lahu abwaabu aljannati samaniya lu dul koo ci alhamdulillah dañ koy ubbil juróom-ñaari bunt asamaa kii àjjana yi moo yëg gën a mag buntu yi lañ koy ubbil yadxulu muy dugg min ayyihaa shaa bu ko soob ah léegi bu ko soob boobu waxoon nañ ko bu ko soob mooy gan bu soob waa ji nañ fi mel noonu wala bu soob yàlla ah waaye daal bu voilà <laughs> mu ngi noonu kon gis nga te gi jàpp jaa jàpp li matal ko ni ko comment amarakallah nga ne ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu loolu boo ko waxee lii lañ lay defal ñu ubbi la juróom-ñaar juróom-ñetti buntu àjjana yi buntu àjjana nga choisir yaay choisir waaw bu la ci neex waaw kon lii ay way way kon yaakaar waaw wallahi baabu raja ah baabu raja baabu raja imaamu Tirmidi moo ci yokk ci riwaayam allahumma ij'alni min at-tawwaabiin waj'alni min al-mutatahhiriin allahu akbar am na yeneen ñaan tamit yu rot comme ci riwaay bi nekk imaamu Nasaa'i rahimahullah subhaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta wahdaka laa shariika lak astaghfiruka wa atubu ilayk ak yeneen ah kon nag mu ngi noonee kon eh, loolu ngir won la mooy yërmande yàlla ni mu yaatoo nga xamante ne yow jullit bi ba nga nekkee jullit da jàpp noonu teewul njàpp gi def la ñuy jàpp nan la yonent way saa saam jàpp nan la ñu ko alquran nan la ko yonent way saa saam leerale borom bi defal la lii bii Seydina Amr ibn Abasa Seydina Usman boo jullee ñaari rakka yoo xam ne yow waxtaanoo ci sa bopp ñu jéggal la say bàkkaar Seydina Amr ibn Abasa nga julli yoolee jàpp jàpp nga julli ñaari rakka yoo xam ne comme bee yow ñu ko da mel ni ko ci loolu la ñuy xamee ne kon bàkkaar yële duyu ndaw yi kese waaw fii da lay comme ni la sa yaay jure woon Seydina Omar radiyallahu anhu xadiisam bi di Seydina Uqba jële ci moom ma ne yeneen way saa saa nee na boo ko yow dañ lay ubbil bunti asa àjjana yu juróom-ñett nga tànn sa bu la neex waaw allahu akbar kon nag xadiis baa boobu mu ne rawaahu muslim hmm? mu ne imaamu muslim moo ko soloo kon liñ doon wax sànq tamit pour jeexal dañ ciy jàng que ne ak tasabbutu fil ilmi gisoon nañ ko ci xadiis biñ la waxoon bi Seydina Abu Muusa boo bële bi Seydina Umar ibn Abdul Aziz doon wax abu abu burda naan kon ndax sa baay nettali lii waat loo ko waatloo ko waatal ne sa baay mu waat waaw mooy xam-xam du lu du lu du lu du lu du lu du lu du lu du lu sell moo tax ñoom Seydina Muhammad ibn Sirin salaf yi doon wax inna hadha al amru diin waaw ta'khuduna dinakum gis nga mbir mi seen diine la de mooy seen mooy seen sànni tàcc mooy seen coffre-fort mooy seen capital na seet waxu yonent waaw ci kan ngeen koy jële du ko ñëw wax rek ñu ne est waaw toog rek naan ngëneel yi am na nii lii am na ngëneel lii am na ngëneel moom kay boo ko defee nangami àjjana ngay am nangami àjjana ngay am ñaan ngay àjjana loolu nit ku nekk am nga droit nekk ko wax fan yow mi ni ko laaj waroo mer naanaa dangaa bëgg wax kon sëriñ diw mi ko bind ci téereem nangam ma ne wax ji du loolu laa wax waxal fan nga fan la mbir sax lu fat lu koy wëril boo ko manul bàyyil waay voilà voilà bàyyil waay nga naa boo maa loolu seetal li ngay wax parce que affaire yooyu dafa neex waaw mais du dafa neex rek ñu naan ski mais il faut mu tegu ci lu leer loo xamante ne lu yonent ba sa saan jàngale la lu alquran wàcc wala lu yonent bale sa sam leeral mais toog rek di wax say wax ku nekk di wax lu la neex ah naan voilà moom kay lii àjjana moom pour ñoom diw pour ñoom nangam pour ñoom nangam yoo xamante ne nii kenn du laaj lii fan la jógee ñun ne salaf yi da ñëw wax yu mel noonu dafa neex nii neewuñ rek neex na ëskëy aywa gars yi di kii di kii non waaw dañ lay laaj waaw sawaay waaw lii nga wax moom foo ko jëlee wala seetaatal li nga wax gars yi dañuy ñëw ne yonent way saa saa nee na ñu jàpp est-ce que waa ji moo tax say ci euh, euh, Xaalid ibn Zayd ah Abu Abu Abu Ayyub gis nañ dama waxoon say euh, Mahmud ibn Rabi'a ne ko man yaakaaru ma ne yonent way saa saa wax na li tellement mooy affaire bi dafa jàpp ni way ñun ak li mu xamee ne ku wax laa ilaha illallah ak loolu la yow da yow borom bi da lay dugal sa àjjab te yonent bi sallallahu alayhi xamoon la ne quand même ci hadiisu shafaa yi am na ñoo xam ne dañuy wax laa ilaha illallah te safara lañ jëm sauf que loolu noonu wax nañ ne Seydina Anas ba mu ko déggee moom amul amul woon réaction boobu da ne doom ji bindal bindal bindal bindal <laughs> doom ji mën a ma hadiis doom ji bind ñu naan déet mu fexe ka ko Mahmoud ibn Rabi'a mu fexe jële ko ci moom waaw noonu tax loolu wàññiwul dayo kenn bal daa nekk loo xam ne sax dafa ràññee ko bu dee salaf yi ñoo doon doxale noonu di leerlu li nga xamante ni moom la nit ñi di nettali lan ngay xalaat ñun ci ñoo xam ne ay saxaabale waaw ñu yaakaar ne lii dafa neex a neex ak tamit wax ji est waa ji juumul walla déet yow léegi bu dee loolu la lan ngay xalaat ci ñun lan ngay xalaat ci ñun jamono joo xamante ne ku nekk di wax di wax ay ngëneeli sàngam gaa yi naan dégg naa lii am na ngëneel sàngam kese ñuy jël déedéet war mbir mi waru la demee noonu allahu akbar kon nag affaire yaa ngi noonu de allahu akbar wallah ah mu ngi noonu kon nag